a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu wa sallama alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin rabbi shrah lii sadrii wa yassir lii amrii wahlul uqdatan min lisaanii yafqahuu qawlii ammaa ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh ñu ñëwaat kon ci résumé yi ñu nekkoon ci bulughul maram min adillatil ahkam ba al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi ñu yemoon ci partie euh, méthodologie muy masala yi waa yi jëm ci wàllu usul ak al qawaid al fiqhiyya ci gàttal mooy daal atte yiñ fi gisoon yiñ fi jotoon a gis ci masala fiqh yi nga xam ne moo jëmoon ci li jëmoon ci suñu vie quotidienne am na yenn atte yoo atte yu bari daa am fu boroom xam-xam yi sukkandiku woon yooyu nag baax na xam fan lañ sukkandiku woon ba waxoon atte yooyu ba génne woon atte yu mel noonu léegi bii paase ñu woon ci ensemble xadiis mooy deuxième ensemble bi xadiis numéro deux trois ak quatre te mooy xadiisu bu njëkk bi mooy xadiisu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala mooy xadiisu bi Abu Daa bu Abu Umaama al-Baahili bi radiyallahu ta'ala anhuma rek benn la mooy ne Yonent bi sallallahu dañ ko laajoon dañ ko fekkoon muy jàpp ci teenu bu ñu laaj ko ndax dangay ngay jàpp ci teen bi mu ne huwa tahuuru maa'u mu ne innal maa'a tahuurun laa laa yunajjisuhu shay' mu ne de ndox dafa laab laabalaati te dara dara dara du ko sobeel beneen xadiisu Abu Umaama al-Baahili bi radiyallahu ta'ala boobu dafa doon indi ay tënk ci wax jooju mooy lan dina sobeew mooy ndox dafa laab tey laabalaati dara du ko sobeel ba mu des bu dee daa am lu noot odeur bi wala couleur bi wala goût léegi beneen bi ci desoon moo doon xadiisul qullatayni ba Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ne mooy liñ dana dafa dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñu koy laaj ci ndox nga xam ne ñooy nekk ci àll yi te ndéñ-ndéñ yi ñëw di ci naan lan mooy àtteem mu ne woon in idaa balagal maa'u idaa kaanal maa'u qullatayni laa yaxmilul xabas wala beneen bi lam yanbi mu ne woon ndox de bu matee pour xullatay ni environ waxoon nañ environ cent soixante-huit dootul yenootu saba mooy dootul saba yow loolu nag masala fiqh yi ñu ci jotoon a gis gisoon nañu euh, ci deux masala fiqh usul ndax ci usul lañ nekk ndax usul biñ waxe biñ doon wax bee passé waxoon nañ ne dañuy xaw a génn suñu xadiis yi tuuti ndax moo gën a général xadiis yi nekk ndax usul kon ni waxoon ne moom lu général lay wax mooy maarifatu dalaa'ilil fiqh ijmaalan lañu waxoon ci définition bi mooy ne xam tegtalu yi fiqh di dellu d'une ma d'une euh, façon général tantaan ak détails yi yooyu moom waa ñu boroom xam-xamu fiqh yi ñooy dugg ci détails yi mais boroom xam-xamu fiqh ñu général lay wax te yooyu waxoon nañ ci par exemple bu yàlla dégalee ci alxuraan buñ déggee benn digal ñoom ñu ne ah kon dañuy jàng ci lii ne yàlla bu digalee kat wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal rek muy digal bala ñoo dugg ci lenn di ko seet ak yooyu mooy dañuy jàpp ne digal bu jógee ci yàlla wala ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne c'est obligatoire ñu def léegi nag ak ainsi de suite yooyu gisoon nañ ko kon nag bi ñu defee woon waxoon nañ ne xadis xadis euh, ensemble bi six masala usuliya la woon bu njëkk bi waxoon nañ ko moo doon mooy biñ ne woon al al umumu al ibratu bi umumil laf bi bi xusuus sabab boobu waxoon nañ ko mooy ne li ñuy bàyyi xel mooy ne du ne par exemple bu benn aaya wala benn hadith wàccee ci benn circonstance duñ ne rek ci circonstance bi la wàccoon kon fa lay yem déedéet duñ bàyyi xel circon pas de duñ ko bàyyi xel amul solo de déedéet dañoo bëgg wax ni li muy di laal ëmb li muy laal li muy concerné ëpp na circonstance boobu mm-hmm. ñu ne dem fu gën a yaatu mm-hmm. woon nañ ci exemple bële ñu ngi joxe woon bi yàlla naan wa ammaa man aataa wattaqa wa saddaqa bil husnaa wa sanuyassiruhu lil yusraa nga xam ne boobu nga xam ne presque unanimité la ci borom tafsir kat yi rahmatullah alayhi ñu ne Abu Bakar radiyallahu anhu la yàlla di wax foofu mooy ki nga xam ne dane wasayu jannabu al atqa safara de dina ko sori du ma dugg dina ko sori lool al atqa ci dina ragal yàlla ci ragal yàlla te mooy tam mooy allazi ki nga xam ne yu'ti day joxe yu yu'ti maalahu yatazakka day joxe alalam ngir purifier boppam mais purifier tamit alal bi mu mooy ne xoolu ci kenn mooy joxewul ngir di xaar keneen ay ay lu mën a jóge ci keneen mooy retour de euh, kii soxlawu ko ne woon loolu bu ñu nee ci Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu la wàcc cela ne veut pas dire que léegi ci moom rek la yem mooy ne ki dëkk fii ki nekk feneen ak jamono yëpp ku mel noonu rek yow aaya bi concerné la en même temps tamit bu dee côté mbugal tamit noonu la buñ nee Firawna lii la defoon ñu duma ko na nii la defoon ñu duma ko ku am alal di def ni moom buñ ne rek li nga gis ci Alxuraan moom la concerné yow it da nga siy dugg bu dee noonu ngay doxal loolu moo nekkoon premier bi. deuxième bi mooy dañ ne woon alham mu yabqa ala umumihi hatta yarida dalilu taxsiis mooy ne texte bu général bu ñëwee moo xam ci alxuraan la wala sunna day yem ci généralité du ñu ko jéem a utal benn tënk lu dul dafa am benn texte wala beneen dalil buy wane ne ah am na kat benn am na kat particularité bu ñëw mooy day def di général te loolu li li mu concerné woon suñu xadiis bi moo doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon innal ma'a tahurun la yajsu shay ndox dafa laat tey laa balaate te dara du ko sobeel léegi nag boo ñëwee man nga ne beneen xadiis bi mais boroom xam-xam yi en général ci ijmaa bi lañu sukkandiku ne mooy wane ne ñetti yooyu ñetti ñetti caractéristiques yooyu benn bu ci changé ci ndox mi da koy yàq ñu xam ne kon lu général lële comme tamit bu ñëwee ci côté lekk bi na nañoo dañu tere tere nañ leen médd mooy xaraamal nañ ci yéen médd mooy ngeen nekk médd ba pare xadiis bu njëkk bi ñëw bu abu bu abu hurayra radiyallahu ta'ala ne huwa tahuru ma wal hillu maytatuhu ne ndox kat géej ndoxam dafa laaj tey laa balaa te méddam dagan na te pourtant aaya bi da ne woon médd rek médd lépp luñ médd rek yàlla araamal na ko léegi nag bii ñëw nga xam ne muy xadis bi ñëw nekkat particulari particularisé lu général loolu léegi nag mu des nag kon mu desañu woon kon quatre masala usuliyya insha allah bi ci tegu mooy al ijma al ijma ijma ci bu dee ci lan ijma mooy mooy mooy ñu dajaloo bokk ay mbir par exemple ñu ne Euh, benn idée ngi benn xew-xewoon bi lan ngeen ci xalaat ni gis ne ñun mbooloo mi yëpp ñoo bokk luñ ci xalaat loolu dañ naan kon ijma am na ci biir gaa yi mooy unanimité dëppoo nañu ne lii lañu war a doxal waaye nag fii bu ñu waxee ijma ci lu jëm ci wàllu usul buñ nee ijma bu rek gaa yu dajaloo yu nekk rek ne lii lañ xalaat ñu ne comme que yéen ñëpp ci dëppoo dëppoo baax na déedéet ijmaa fii mooy consensus su boroom xam-xam yi te tamit du n'importe quel boroom xam-xam tamit mooy ne il faut nga àgg dara daraat daraja ijtihaad il faut boroom xam-xam bi nga xamante ni moo mën a mooy ci gàttal mooy ci nga xamante ni il faut ci ñu naan ñu ñu naan daje nañu wax ñuy bàyyi seen xel wax mooy ñi nga xamante ne nii bu ñu waxee ci diine ñu ne leen waa li ngeen wax man nañ koo dégg mooy ne am na capacité bu gisee benn texte ci alxuraan wala benn xew-xew ñëw bu masula xam boo xam ne day door a xew mu mën a am capacité delloo loolu ci alxuraan benn ci alxuraan bu génn ci benn àtte wala ci sunna kooku la ñuy wax mooy day am ay principe am yu leer ku muy teg li ñuy wax te tamit imma du ma neex laay wax mooy ne il faut mu am ay delluwaay muy alxuraan ak sunna mooy mooy base bi léegi nag yow ci ngay mën a jóge di delloo yiy xew foofu wala déet nan laa jëlee li ma jot a xam ci diine ji comme que lii moom xew-xew la boo xam ne même moo mënula dogu ne masula am man li ma xaw li ma xam ci diine ji gisuma ko ci mais nag xew-xew la bu bees nan laay def lan moo lay permettre kooku il faut àgg foofu ngir ñu ne kat ñu àgg foofu buñ dajaloowee ci benn jamono par exemple ñee kat dafa am benn masala bu bees mooy ñu ne par exemple def euh, note bi ci alxu euh, note bi ci suñu téléphone yi hmm. lan mooy àtteen par exemple hmm. xam nga loolu loolu man ngaa man xam nga ne loolu temps temps temps temps temps yonente sallallahu alayhi léegi nag bu dee nag boroom xam-xam yi ma wax léegi mooy ñu àgg foofu hmm. ra euh, rahmatullah alayhi ñoom delluwaat nañ ba wax mooy ñoom ñëpp ginnaaw bi ñu gisee sujet boobu ñu ñu delloo ko ci alxuraan ak sunna xool ba wax ci benn boo xam ne benn wax ñoom ñëpp ci d'accord ñu ne kon ijmaa am na voilà léegi nag loolu ci gàttal mooy définition bi léegi nag mu def beneen beneen mooy est-ce lay la wala du lay cest à mooy est man bu amoon benn benn question bu ñu posé benn question bu posé wu est-ce naa jël <coughs> loo xam ne dama naan ijmaaw borom xam boroom xam-xam yi ñoo dëppoo ci lii mu indi loolu pour ne mooy tontu lay bi lii question bi ñu jaaral est loolu mën naa nekk wala déet est lay la wala du lay comme ni comme ni benn question bi ñëwee ñu ne la lan lan la ci diine ji wax nga ne alxuraan nee na sunna nee na yow bu dee amoo est-ce que ñeme nga ne consensus borom xam-xam yi kat lii woon kon lii mooy àtte loolu. xëy naa am lay la wala du lay loolu mooy laaj waaw léegi boobu dafa am ñaari abi abi bu njëkk bi euh, comme que mooy li ñu ne moom lañ doon doxal ca début ba insha allah tamit moom la ñuy doxalaat daa am lu ñuy lijjanti ci ginnaaw wala daa am lu lënt waaw kon baax ah, dafa am ñaari ab yi mooy comme liñ leen liñ doon doxal te bu njëkk ba dañ ne woon dañuy joxe ab yi yëpp benn question bu ñëwee dañuy joxe ab yi ñu ci wax ñëpp ñu ci wax ñëpp mais nag bu ñuy joxe ay argument ak tegtal yi mooy dañuy teg joxe argument yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo noot moom lañ nootaloon insha allah ci kuur gi léegi kon ñu njëkk a joxe bi nga xamante ni mooy bi nga xamante ni moom lañ noot insha allah mooy bu zahir yooyu rahmatullah alayhi zahir yooyu ñoom dañu ne ijmaa moom du mooy du lay lu dul bu dee bu saxaaba yi la radiyallahu ta'ala anhum nee nañ ñoom bu dee bu saxaaba yi ñoom ñoo dëppoo ci benn mbir ñeen lii la boobu mën nañ koo considérer mais kanta bu dul saxaaba yi nag rahma radiyallahu ta'ala anhum déedéet boobu kenn di ko bàyyi xel bu dee beneen la mooy ne ñu ñëw après saxaaba yëpp bu dee ñoom ñoo dëppoo ci benn mbir loolu ñoom duñ ko bàyyi xel léegi loolu mooy premier avis bi deuxième avis bi muy ñi ci des ñëpp muy jumhurul ulama muy kon buñ ne jumhuurul ulamaa rahmatullahi alayhi kon xanafiya yi ak maalikee yi ak shafiya yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhi ñoom ñu ne non contrairement ñu ñi ñee wax non lay la léegi nag comme que avis boobu moo noot mooy léegi nag lan mooy seen seeni argument lan mooy seeni preuve yuy wane ne yéen li ngeen wax noonu la ñoom ñu ne euh, yàlla moo ne jalla jalaaluhu moo ne wa man yushaqiqi rasula wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin min ba'di ma tabayyana lahu lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira mu ne yàlla moo ne képp ko xamante ne nii yow dangaa ut beneen yoon topp beneen yoon bu képp koo xam ne day jéema biir mag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bu waxee lii nga fexe wax lu contraire di ko xatal ci mooy ne yow mooy rek loolu nag fépp la lay dale mooy ne bul ne rek ñoo mooy mooy naa fépp yi wala mooy déedéet yow mi wootewu julli sax da ngay xool mooy ne bu benn question ñëwee nga laaj ba pare ñu ne la yonent bi sallallahu alayhi la wax yow da ngay xool yow sa réaction bu dee da jàpp beneen yoon wala ngay am loo ci xel ñaar yow am nga chance dugg ci ñële ndax yaa ngi commencé na na ngeen moytandiku di wutee yonent bi saa salaam mbiru yonent bi moytandiku leen di wuteeg ne koo xam ne noonu la di topp bi nga xamante ne nii lu leer li mooy alquran l'islam preuve dafa ñëw leer nañ ngay jéem a kii di jàll di ut beneen yoon mu ne kooku yàlla nee na dama koy dama koy dama koy féetale ba mu féetale boppam mooy moo féetale boppam génn sama yoon ma ma bàyyi ko mu féete foofu waaye nag bu yem foofu rek waaye nag dinaa ko bu deewee bala ngaa dee sax dundu safara ngay dund mooy ne même loo am milliard loo bari la bari la ñun yaakaar ne bari na yaw tranquillité du cœur doo ko am yàlla nañu yàlla ba nga boole ci ñooñu léegi mu ne ñooñu dina ko bu mooy ne da koy dugal safara après te aka bon wa bi sa aka ñaaw wa saa at aka ñaaw masiran mu jóge foofu mooy toujours yi ngay def biir safara aka ñaaw ñu ne lool kon loolu mooy wane ne kon dane lan nga topp weneen yoon budul yoonu julli ñi te jullit ñi du saxaaba yi rek la doon wax mooy ne ñun ñii ci lañu mooy jamono ju nekk ay ay nit ragal yàlla ñu ngi fi ñu gëm yàlla kon nag dane ñoonu képp koo xamante ni da nga dévier seenu yoon uti yeneen yoon conséquence yi mu wax da lay dal kon ñu ne kon benn ngoog buy wane ne kon ijma muy conscience bi boroom xam-xam ni dañ koy bàyyi xel beneen bi euh, yonent bi ne euh, xeetam ñu dajaloo ci biir ci biir sànkute mu ne xeetam moom loolu yàlla moom préservé na ko ci loolu mooy ne foo gis buñ ne xeetam nag mooy li ñu wax sànq bi du n'importe qui rek mooy ñu ne xam nga du loolu lay wan ne du sax mooy li alquran di waxe lu bari walakin akthara an-naasi la ya'lamun wala yu mel noonu mooy li ëpp ci ñi ñoo tax ñuy wax mooy ne bu ñu nee ñii mooy ñi nga xamante ne duñ waxee dinañ bàyyi xel li nga mooy borom xam-xam dëgg nag waxuñu ko wax ñaari baatu arabe rek ñu ne ñaaram la ustaas la déedéet waxuñu ko mooy daal ci ñu définir sànq ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam na moom yàlla préserver na xeetam ci loolu mooy ñuy dëppoo nekk ci biir déedéet mooy xeetam du dëppoo nekk ci biir beneen bi mu ne yàlla de mu ne du deñ du deñ mu ne moom yonente saa salaam mu ne du deñ di nekk ci xeetam benn par benn ay mbooloo mbooloo moo xamante ni ci dëgg la ñuy nekk te nag mooy féete kaw saa su ne ndax yàlla moo ko waxoon tamit mooy ne moo ne woon ne laxar li ban na euh, kii nan la waxati ana waru sud yi waaw moo ne woon moo waat ne moom waaw kay kataballaahu la euh, kataballaahu la axli banna kataballaahu waaw ana waru mu ne yàlla dogal na te njëkk ne moom par force gin ne ne mooy gañe moom ak ay yonentam ak tamit ñaan ak moom mu ne kon dafa am benn mu ne am na ci sama xeet du deñ nekk ci sama xeet mbooloo moo xamante ne nii dañuy nekk ci dëgg kaw ñëpp nag du ñu nag ragaluñu nag kenn ku leen ŋàññ ci dëgg ji nekk mooy ne du ne nit ñi dañuy commenter rek nga ne ah kon nag la ma doon def naa ko bàyyi ndax kat ñun ñaa ngi may ñun ñaa ngi may ŋàññ waaye tamit duñ nekk ci dëgg nit ñi di leen jay bañ gis seen bopp ragaluñ ku leen ŋàññ te tamit ay ay ku leen di tàgg taxu leen a jóg ñu ne yii yëpp ak yeneen boo ko boolee dañuy wan ne quand même kon consensus su boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi preuve la léegi nag mu des beneen loolu kon ci gàttal mooy mooy mooy troisième bi troisième point bi bi ñu def muy xabarul mooy xujjiyatu xabarul ahad kon waxoon nañ leen déye gisoon nañ ko ijma xabarul xabarul wahid wala xabarul ahad ak mafhum yi ñoo ci def ak afaalu rasul sallallahu alayhi léegi mooy bi ñu wax sànk xabarul xabarul ahad mooy lan mooy ne information boo xamante ne nii benn nit wala ñaar a ko jox mooy lan mooy xadiis boo xamante nii par exemple moo xam benn ci kii kenn la wala nga ñëw ñu ne benn saxaaba moo nettali xadiis bi benn xadiis boo xamante ne benn saxaaba rek ko ko nettal loolu mooy xabar ci gàttal mooy xabar bu baax ñoo buñ toogoon fii am benn information bu xew fene feneen benn waay ñëw moom rek mu nettali affaire bi ñu toog toog toog cinq ans moom rek ko ko wax ba pare est ce nag xabaar boobu mooy information bu mel noonu est dañuy jàpp ne information bii moom jar naa jar naa jël considérer wala déet léegi nag boobu dafa am dafa am ay ci gàttal mën nañ ko xaaj ci deux deux avis bu njëkk bi muy xanafi yi ak maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne waaw ñun nangu nañ ne. sax xabarul waax mooy information bu mel noonu dinañ ko jëfe mais nag ci ay condition après dinañ wax ñoom seeni condition ñi ci def kon loolu mooy premier ensemble mooy ne yow da ngay jàpp ne xanatu yeeg Maliki rahmatullah alayhi ñoom ñoo bokk fan lañ bokkee lu ñu wax mooy ne dinañ ko jëfe mais kat dañ ko wutal condition waaw kay mooy ne duñ ñëw rek ñu ne xabarul waaxit la rek waaye rek dañuy jëfe comme benn xadis boo xam ne benn saxaaba ko indi wala yu mel noonu rek ñu ñëw jëfe déedéet dañ naan déet dañuy tax dañuy xool est-ce que condition yi ku nekk tëral est-ce ko bu ko rek ñu door bu ko remplirul nag ah ñu bàyyi ko mu dem beneen beneen beneen avis yi muy Shafi'i yeeg bi lay rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñoom dañ koy appliquer te utuñ ci condition yi ñee wax mooy nag ne teguñu ci condition yële yi ñële di wax léegi nag mu def ah mooy baax na nga ne ma léegi xam nga fii boo seetloo nekkuñu ci naan kee lim wax mooy nii kee lim wax du noonu ndax affaire yi ndax usul léeg-léeg affaire bi mooy ay mooy ku nekk li tax ngay am ay wute ci biir mazhab yi ngay gis ñu ne ñii la ñuy jàppe wala ñu ne lii farata la ci njàpp ñee ne du farata ci njàpp ci ñii lii ñuy wax ci lañ koy jële mooy indi mooy indi waaw méthodologie bi ñuy topp mooy tax nga gis kee wax lee kee wax li ci def fii nag li ñu soxal mooy nga xam principe ku nekk ba yow doo teel a dal ci ku nekk mooy doo gis ku wax lu bizarre ci yow rek comme que ma ne man Maliki laa ma gis benn waaye def loo xam ne maa ngi koy door a gis xaw ma ko ci suñu ma doon ma ne xoolal ñu xamuñu dara quoi lii kenn moo koy kenn du jullee nii loolu nag ku da lay may nga bañ a def loolu mooy boo xamee ku nekk wax di nga ne ah kii ah waaye kii kon moom mazhabu imaam Ahmad lay fi rahmatullah moo tax mu def nii bu ko defee yow nga mucc muccal ñu ci def li ci ki wax moo yow nga mucc ndax ñeneen moom da leen di ñaan léegi kon nag Hanafi yi ñoom ñu ne ñun dafa am ay charte condition yoo xamante ni bu ko remplir daal ñu mën a. doxal information boo xam ne benn nit ko indi wala ñaar ñu suñu premier charte benn mooy jàppal mooy il faut information bi ci ko indi mooy information bi ci boppam mu bañ a nekk loo xamante ni ñoo amul balwaa la mooy loo xamante ni dafa siiw lu muy xew dafa bari lu muy xew dafa tasaaroo comme lan information boo xamante ni nii day ñëw di wax ci njàpp ñu gis ne xam nga jàpp du lool foo dem gis ñun ñu di jàpp julli ñi benn benn saxaaba indi benn façon boo xamante ni wala yokku ci njàpp leen na ñoom dañu naan loolu kon ñun bu bu dee dafa kon lool lool ñun duñu ko duñu ko jëfe ndax lan ndax affaire bi da ko dafa bari lu muy dal ñun mooy li ñuy jàpp dafa bari benn nit rek du ko indi loolu daal nañ ko tegan mooy ne kon premier sart bi mooy loolu léegi ñu ne beneen mooy ne il faut mu bañ a contradictoire ak usul ñoom nag buñ ne usul mooy seen fondement yi ñu nga xamante ni cela ne veut pas dire que ñoom seen xel rek lañ ko tegi ndax tamit euh, baax na tamit di fàttali suñ bi defoon na ko ci biir bi mooy ne Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dafa bari ñu leen di tool ko su tamit xëy na ñenn ñi nga xam ne surtout ñi nga xam ne lañuy lii arabe tuuti te ñu gis rek buñ gisee ñu naan mazhabu ahli ra'y mooy lii mooy bo euh, jëmuwaay wala mooy mazhabu borom ñi nga xam ne ñoom li ñu li ñu utiliser xel dafa bari rek ñu jàpp na ñoom en général dañ naan ñoom lañuy wax waa xanaf xanafi yeeg waa iraq ak ñooñu ak kuufa ñoom nag en général dañuy tëb rek ne comme que loolu la kon nii mooy ñu seen wax jaru la bàyyi xel ndax ñoom ñoom seen ñëpp ci xel lañ ko déedéet mooy ne affaire bi demewul noonu mooy ne ñoom comme que fi ñu nekkoon dafa wute woon ak Hijaz Hijaz mooy arab yi boo ñëwee ay Makka ak Medina Taif ak yu mel noonu péninsule bi noonu mooy ne foofu fala saxaaba yi ridwaanu alayhim ëppoon fa lañ ëppoon seen njàngale fa la gën a def ay Irak ak yooyu amoon nay saxaaba yu fa nekkoon radiyallahu ta'ala anhu mais bariwuñu woon comme ñële te dafa bari woon ay nit ñoo xamante ni ay nitu bidaa lañ mooy ba tay ñu nga fa siit yi bu leen foog ne tay rek lañ fa ñëw bi ñu nga fa woon depuis booba ñoom ñu nga fa ak ñeneen ñi ci caaxaan ñu bari dañ faa fees léegi nag ñoom ñu ne comme que nii la dañu bu dee ku wax rek nga ñëw jël li mu wax yow séeréer ngay dëkk dëkk bu bari ñu dul wax dëgg nag bu dee ku la ñëw wax nga jël yow na nga xam ne sa diini ci fi ñu ko teg dëgëru moo tax ñu ak ay conditions yu bari yu dëgër teg ko ne pour ñun moo tax nag buñ ñëwee nag ba amul benn texte ci li ñu jotoon a xam ci diine ji ci la ñuy basé woo doora nag génn benn te moo tax ñu leen di woowe lool naan ñoom kenn ñoom mooy gaa yi nga xam ne du ñu utiliser vision seen xalaat dafa bari looloo tax cela ne veut pas dire que dañuy gis xadis na eh na jàll na li ndax dafa wuteeg sama xalaat waxuñu loolu comme ni ko ñu bari foofu. kon mooy affaire bi loolu la mooy kon ñoom il faut mu bañ a contradi contradictoire ak loolu seen fondement yi ñu teg euh, nag ci condition euh, yu mel noonu moo taxoon ñoom ne xadiis bi nga xam ne yonent bi saa salaam dane xadiis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yonent saa salaam di tere ne bu leen bu leen bi mooy ni gaay def yafal xar yi ci seen kii euh, xont kii nan lañ koy woowe am na ñu koy woowe Euh, euh, am na beneen mooy bu gaa yi di waaj a def tabaski sol xam nga am na ñuy def loolu mais ak tamit di ko yaxal pour takk seen comme ween yi weenu xar yi bu ko defee yow seen soow day dina bari mooy comme que tere ko tere ko doom bi comme ça du ko nàmp nga ñëw nag bàyyi fan nga ñëw nag ci marché bi di ko jaay xam nga koo gis danaan ah ci kat xaram ni tarkal la moom jënd ko ngor loolu dem ratt ko benn yoon affaire yi peer dootoo am soow amatoo dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon tere loolu mais nag bés bu ñëwee ba condition ba loolu am mooy ne ki ko jënd moom day moom day am deux mu ngi am na deux choix soit bu dee xar mi neex na ko wala luy jënd neex na ko mën na koo téye waaye nag bu ko neexee tamit mën naa dem ci ko jaay ne ko hé téye sam xar mais nag bu koy delloo na ko yóbbaaleen saa ci tàndarma mooy environ deux virgule soixante quinze litres ci tàndarma lu toll noonu cent mooy lii rek mooy quatre mudd la comme que mudd yonente bi sallallahu alayhi ko def nii nag mais tamit doo ko ñëb bu baax mooy day yem rek voilà boo ko defee quatre mooy comme korité bu ñëwee euh, muurum koor ñoo ñuy def léegi mu ne nga delloo nga na nga koy delloo ak lu toll noonu mooy cent environ deux virgule soixante quinze litres litre lañ wax de waxuñu kilogramme ndax kilo moom kilo bokkul ndax am na ñuy juum naan kilo mais kilo du kilo litre la léegi mu ne da koy delloo ak affaire bi ak ak xar mi nga jënd par exemple ñoom ñu ne comme que xadiis boobu kenn ko indi mooy ne ñoom Abu Hurayra lañu jël radiyallahu ta'ala anhu kenn la te dafa contradictoire par exemple man bu ma la yoreeloon dara wala ma yàqal la dara di la fay xam nga xamuñu xamuñu ci fay may fay ku ma yàqal dara di jox ko li ma yàq wala li ma jël ci moom ma jox ko ko pare am lu ma ci teg moom ñu ne lool ndax lan moo yow bu dee da nga jël sama sama waa ji dafa ñëw fekk ma teg samay bagage sama livre par exemple mu sàcc ko yóbbu mu dem ma porté ko plainte juge bi ñëw jàpp ko ne ko kaay yow preuve yëpp leer ñu ne ko yaay fay xam na ñett mën a am soit li mu sàcc mu ngeen moom ba bi mu jëli ko këram ñëw delloo ma loolu benn la mu ne ba ma ko ba ma ko sàccee dama koo jaay xamatuma waa ji dama dajeeg moom rek ci garage bi ma jaay ko ko mu Louga la dem ñu ne ban téere woon ñu ne Bulughul Maram ñu ne ko eh kon demal jënd Bulughul Maram jox ko équivalent wala lan buluugul maraam amatul nag ci dëkk bi nag sàcc na ko jaay na ko waaja dem na ñu ne ko kon man ngay def buluugul maraam ñaata lay jar ñu ne cinq ngay is jox ko cinq euros looloo mën a am ñoom ñu ne loolu loolu lañ xam ci procédure boobu lañ xam alors ko fële lan la xadis bi wax ba ngay waaj bu ko neexee delloo xar mi ba pare teg ci saaxu tàndarma ñoom ñu ne loolu dafa contradictoire ak lële looloo tax ñoom jëfewuñ loolu xadis boobu am na nag beneen condition boo xamante ne ni à vrai dire à vrai sax seen boroom xam-xam yu mag yi Hanafi yi ñoom jëfewuñ loolu mooy dinaan il faut saxaaba bi nekk faqih bu dul bu dul ku xam fiq mooy il faut mu xam fiq loolu moom presque seen borom xam-xam yu mag yi kenn ci jëfewul loolu ndax bu doon loolu xam nga lan moo lay wan nit loolu ndax Abu Hanifa rahmatullah alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn xadis dane te xadis boobu tamit même la même mooy même ak xabaru xabaru waaxid la kenn ko ni yonent bi sallallahu dane mooy xadis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ku wóor ku wóor nga diin ndox nga juum lekk wala nga naan na nga continuer ndax yàlla moo la moo la leel te moo la nàndal mooy li nga lekk noonu yàllaa la ko jox mooy ne continuer xam nga loolu loolu dafa dafa contradictoire ak ñoom li ñu waxoon mooy utu mooy kii bi te ñoom xam nga ñun sax suñ soxla fii mooy ñoom dañ ne il faut mu nekk boroom ndax <laughs> boroom ba saxaaba bi nekk ku xam fiq te loolu wax nañ leen ne loolu ñu koy wax bariwul ci ñoom te ñu daanaka ñu mujj ñu tuutee ñu ko ñoo foofu la nekk li lay wan ne loolu ñoom jëfewuñu ko woon mooy xadiis boobu imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi moom dafa jëfe lan ne waaw ku wóor ba loolu dal la mooy ne yow duñ la ne da ngay dem fayaat te tamit da ngay lan dangay ngay teg kafaara xam nga ñoom waxuñu loolu ñooy seen seen mazhab waxuñu loolu loolu mooy wane ne ta ta bu doon ci principe dafa euh, euh, kii usul dafa contradictoire ak loolu ndax lenn lañ xam ndax koor ku ci dox lenn mënoon a am mooy nekkoon kon yow da ngaa mooy rukk mooy loo xamante ni yow da koo waroon a bàyyi par force nga def imagine ku ko defoon ci julli nooy def bu ma bàyyi woon benn benn rukk ci julli lan laay def damay lan dama koy def mooy dama koy defaat mooy di di jàll noonu dama koy annuler defaat beneen kon nag koor gi ci yoon comme que dañ laa tere woon nga lekk ak naan ba fi fi fajar gi xare ba ñu jant bi kiiwe euh, sowe yow ci yoon kon dañ laa waroon a wax ne jour boobu même bu dee da ngay continuer war da koy fayaat mais ñoom waxuñu loolu kon loolu moo lay wan te teg ci Abu Hurayra moo ko xam nga bu doon dañ ne dañ naan way du ma moom moom ndax dafa am ci ñoom ñu naan Abu Hurayra moom du du moom xamul fiq mooy du bor du xam-xamu fiq ba moo tax seen yenn yi loolu xëy na bu ñuy ñëw ci euh, tarjama Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu am na tamit ku ko euh, buy luy wane ne ñoom am na ñu ko ci doon wax mooy jën ba ko waxoon rek euh, te al-Fayruz al yi mu ngi koy nettali na benn sëriñam seen bi sax waxoon na ko tamit dañu nekk ci benn mosquée di waxtaan benn jeune xanafi ñu ñëw laajte benn question question bii la laajoon ci affaire u musarrat mooy bu dee damaa jënd benn xar waa ji fekk da koy duufaloon rek ba ma ma jekki ma xam ne dafa peer léegi moom mu laaj gaa yi indi xadiisu Abu Hurayra mu ne non non non non non Abu Hurayra moom du kii quoi mooy du mooy xamul kii xamul ci wu ci géej wu ci noonu kon moom dañuy dàq waxam ndax loolu xadiis boobu ndax loolu ñu jékki-jékki rek am benn jaan bu jóge ci kaw rek dal ci kawam moom gaa yëpp tas gaa yi duñ tasee daw nag génn jàkke ji ñu gis na jaan bi dafa topp waa gaa yi naan ko tuubal tuubal tuubal boo di daw ni tuub naa tuub gisatuñ jaan bi pour wane ne dana tiim naa rek jaan bi na kenn xamul fan la jaan bi jóge mooy ñu toogoon fii rek ñu jóge ci waa bi ñun ñëpp ñu naaw di daw mu topp waa ji waxoon wax bi gaa yi seetlu ne moom na topp ñu ne ko sa waay tuubal tuubal tey daw nag waa ji tuub rek gisatuñ jaan bi loolu mooy wane ne kon ñëw am nañu wan wax mais li ti soxaloon woon mooy ne Abu Hurayra mi naan mooy ne condition boobu en général mooy li ëpp ci ñoom doxaluñu ko kon ci ci ci taw ci ci ci gàttal mooy ñoom mën nañ ne deux conditions yooyu la ak bii nga xam ne moom lañ ne ñu bari ci ñoom doxaluñ léegi kon lool mooy seeni condition yu te pour ñu nangu information boo xam ne benn nit ko wala ñaar léegi mu def beneen muy maali ci yow rahmatullah alayhi ñu ne leen yéen tamit bu ñu juumul yéen ak ñee yéen a bokkoon lu ñu wax ñu ne waaw mais nag suñuy condition ñoom bokkuñ ñu ne léegi wax leen seeni condition ñu ne ñoom suñuy condition lii la suñuy condition lii la mooy ne pour ñu nangu xadis boo xamante ne nii wala information boo bu ñu wax fii nag en général xadis lañuy ñuy wax bu bi kenn du xalaat alxuraan alxuraan moom bokkul ndax alxuraan mutawaatiran lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko nangoo ci génération bu nekk mooy mbooloo mu bare ko jële ci yonente mbooloo mu bare jële ko ci sax ba ba ñu nekk nii boobu waxuñu ko li ñuy wax ñu ci xadiis lañ nekk léegi ñu ne Maliki yi rahmatullah alayhi léegi yéen lan mooy seeni condition ndax da ngeen ne yéen di ngeen ko utiliser mais nag suñu condition léegi yéen ñuy wax nañ ñu suñu condition yéen wax leen ñu ne waaw ñu ne ñun il faut tamit xadiis boobu ñu mel noonu mu bañ a wuuteeg li ñu fekk waa Madina di ko def waaye nag waxuñu tey da ngay dem Medina tey tey jii rek ne gis naa ñuy def lii rek nga ne mooy surtout jamono ji ci imam Malik nekkoon rahmatullah alayhi nga xam ne jamono jooju nitu bi daa masula dugg Medina ba boobu waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee ba jamono imam Malik boobu boroom xam-xam ñëpp dëppoo nañu ne bi daa li doon ci yeneen dëkk yi comme li ñu wax sànq Irak yeneen yi Medina amu fa woon fekk fa imam Malik rahmatullah alayhi neewoon na man laata muy commencé bi di di ubbee wala mu ak mu waxtaan bi mu ko bindee yooyu laata muy commencé bi ubbee mooy di di commencé di wax ci diine bi ñu koy laaj muy tontu di joxe avis ci soixante-dix borom xam-xam yu mag yu nekk Medina yu ñëpp reconnaître ñoo ko ne yow am nga droit def ko habilité nga du defal léegi nag te loolu sax am na beneen mais loolu day gën a gudd mooy histoire moom Abu Yusuf rahmatullah alayhi affaire sang bi mais loolu bi ñu mais. ñoom ñu ne bu dee nag jëf yi la mooy xadiis bi information bi mu indi il faut mu bañ a contradictoire ak li ñu fekk waa Medina di ko def mooy ñu fekk waa Medina ndax lan ñu ne leen mais mel nañ na ne affaire bi leer ñu ne premièrement benn la mooy ne yow xadiis bu mel noonu mooy information bu mel noonu ci kenn la jóge ñu ne waaw ñu ne alors ko waa Medina rahmatullah alayhi buñ leen fekkee ñuy jëf benn mbir boo xam nañu fekk dëkk bi ñu yëpp di ko def ci diine bi mooy wane ne mbooloo moom dañ ko jël ci seeni baay seeni baay jële ko ci seeni baay ñu jële ko fan génération saxaaba yi foofu la ñoom ñoom presque deux ñuy deux personnes ñuy benn personne a dox seen diggante saxaaba yi euh, ñoom ñu jële ko ci kan ci Nabi sallallahu alayhi wasallam kon nag lu ñuy jële ci mbooloo mu koy jële ci mbooloo mu koy jële ci mbooloo moo gën a loolu lañ war a jàpp que loo xam ne benn nit ko fi indi loolu benn la ñu ne beneen beneen luy wane ne loolu moo war a condition bi mooy ne waa Médina rahmatullah alayhi ñoom li yonent bi sallallahu alayhi doon def li mu mujjee def li mu mujjee def ci diine nga xam ne ndax saxaaba yi radiyallahu ta'ala ñoom noonu lañ doon doxale mooy dañ doon xool ci diine ji li mujj buñ gisoon benn jëf bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis beneen dañuy xool lan moo mujj ci ñaari jëf yi buñ gisee di mujj boobu la ñuy xam nga looloo taxoon bi sëñ bi doon wax keroog ci xadiisu Zul Yadayni radiyallahu ta'ala anhu ñoom biñ gisee yonent bi sallallahu alayhi julli ñaari rakka rek saxaaba yu mag yi comme ni euh, kii wax ne euh, Seydina Abu Bakar a nga foon ak Seydina Omar radiyallahu anhu mais kenn waxu dañoo toog ñii naan xam naa dañoo wàññi julli lan moo tax ñu xalaat ne dañoo wàññi ndax moo mujj dañoo gis ni li mujjee def muy dee ñu nangoo xalaat loolu mooy ñoom liñ doon def mooy li mujj lañ doon jàpp ñu ne saxaaba yi radiyallahu ta'ala bi yonent bi sallallahu alayhi jógee Medina lañ nekkoon te ñu nekkoon Medina li yonent bi mujjee def ñoom ñoo ko téye neewuñ na ñeneen ñi téewuñ kon ndax am nañu fa nekkoon après ñu dem mais fa lañ ëppee te jëbu yonente saa salaam la ca mujj ñoom ñoo ko jàpp ñoo ko gën a jàpp keneen kon nag loolu tamit day wane na ñoom bu ñu dëppoo ci benn mbir beneen kii ñëw euh, euh, benn information benn xadis ñëw boo xam ne benn ñu bi ko indi mu contradictoire bi ñuy def mieux vaut nga téye ci li ñuy jàpp xëy ndax lan xëy na ne ñoom liñ gisoon dañ koo man suuxal mooy abrogé nañ ko te ñoom yëguñu ko ndax ñi comme que ñoo ñoo garde li mujj xëy na loolu mën na ci at léegi ñu ne ci gàttal ñoom loolu mooy seeni condition mooy lan mooy ne condition yooyu bu ko informe xadis bu mel noonu remplir rek ñoom léegi mën nañ ko jëfe léegi nag mu def beneen groupe bi mooy Shafi'i yeeg Hanabila rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun benn affaire la ñuy xool mooy est-ce bi wér na wér na nag mooy wér nañu waxoon ca bu njëkk ba mooy dañuy jaar ci nit ñi fa nekk est-ce nañ d'abord est-ce que ñoo xam ne dañuy tabbit wala dañuy wax ni dañuy nettal ñu ñu déggul ak yi mooy yi ñu waxoon rek kon yañ ci waxoon bu dee daal remplir na yooyu yëpp dañ koy jëf léegi ci gàttal loolu mooy lan moo concerné woon léegi nag doo fi ñëw naan ñii li wax mooy dëgg ñee li ñu wax léegi ndax ay principe la yuñ teg mënoo ñëw naan ci moo tax erreur bi bi xaw suñ jamono léegi di ngay gis ku ñëw ne Maalik yooyu waxuñ ci dara ndax xadiis bi wax lu leer ñu bàyyi ko fi naan ay waa Medina lii lañ wax yii yëpp nag da leen a réer mooy côté yi ñu wax nii mooy ne waa Medina buñ nekkee ci loolu fu ñu ko jële ndax imaam Maalik xam naa sax ñu ñëw ci rahmatullah pour gàttal mooy ne bañu ban taalibe euh, àndandoo euh, imaam Abu Hanifa bi Abu Yusuf rahmatullah alayhima ci problème u mooy li ñu waxoon sànk ñaata lay nekk ak nañ koy natteeg yooyu imaam Maalik ne rahmatullah alayhi ni diw yow demal seen kër nga indi seen saa mooy seen bos ñuy natt ñu xool yow diw demal seen kër diw wax ñu ba dem leen ñoom ñu toog gaa yi dem indi affaire yi di benn mu ne ko foo ko jë mu ñu ne moom la ñuy te ñu ko jële ci kan ci suñuy baay ñoom ñu ko ci saxaaba yi ñu jële ko ci yeneen saa saa diw même chose Abu Yusuf rahmatullah alayhi pour wan ne tamit gis nga boo tax ñi xamul daal xamuñu moom ba ko affaire yi leeree mazhabu imam Abu Hanifa da ko faa bàyyi nekk ah man nag lii preuve la boo xamante ne nii man lii laa jàpp bàyyi li mazhabam wax mooy tamit ku ci nekk tamit noon nga war a def mooy bu la lu leer yu dikkalee même sa mazhab bu waxul lool utal leen gànt ndax moom li ko daloon ba ba muy at si foofu moo daloon ñu la tamit mooy amuñoon information yooyu c'est normal ñu di gën a lëg pour war ne moom li ñu jàppoon bàyyi na ko ndax lan waa Medina seen li ñu fekk ñuy jëf lii la woon te loolu ñu ngi ko jële woon ci saxaaba yi jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wax nañ ijmaa wax na xabarul euh, uddiyatu euh, xabarul waaxid léegi nag mu def mafhum yi mafhum euh, mafhum mooy par exemple ndax mafhum daa daa mais li ñu intéressé la ñuy wax mafhum mooy bu ma waxee benn wax yow li ngay dégg ci wax mooy ci ginnaaw wax bi bu ma nee sëñ Moustapha wan ma fii kan wax bu ma nee Dramé de par exemple mu ñëw rek ne Dramé de wóor na xam nga benn waaye mën naa toog fee ne ah sa waaye daa bëgg a tuumaal ñu gis ne wóorul <laughs> loolu mooy mapp mooy yow bu waa ji waxee yow daa mooy dégg ci ci ci ginnaaw. bu ma nee yéen ñaar ñi yow mii de wóor nga moom xam nga man yow ma nekk ci des wóorul xam nga loolu waxoo mais nit ñi dañuy dégg nit ñi man naa ñu see dégg ne ah kon ci ci des loolu mooy mafu mooy bu ma waxee li ngay dégg ci contraire li ma wax léegi nag mu am nag beneen ndax mafhum daa mun jàkkaarloo mooy li ñu wax sànk mooy mantuq man tu mooy man li ma wax mooy bu ma nee waa jub na man loolu laa wax kanta yow ki ci def jubul yow yaa ko ci déggee loolu mooy ñoom ñoo ñoo nekk en face mooy man tuuk ak man ak mafhum euh, léegi nag mafhum dafa am waaw non yow yaa ci jibee bi xam nga loolu kenn mënu watee porte plainte par exemple mooy yow yaa ko jibee bi man waa dem kenn manuwaa dem kana mu benn juge ñu porte ma plainte ndax damaa tooñ waa ji dama koo diffamé mooy ma manuma manuñu ko ndax bu ma demee dama naan ko waxal lan laa wax mu ne dane ne kii wóor na juge bi na mais loolu rek la wax nga ne waaw mu ne eh. demal fa yoon bu la waa man mu ma neexee ma ne man sax man sax moom damaa diffamé dama koy tëj mu ne dama koy porter plainte mu ne waaw am nga ci droit ndax dalaa waxal mais manuñu maa tëj ci kaw ki ne rek dama ne kii wóor na yow nga dégg ci leneen li nga ci dégg tax <laughs> man mu may concerné waaw. loolu dégg-dégg la bu mën a am mais sauf que boo koy comparer ci poids li ñu mën a utiliser comme étant un argument dafa faible. jazakallah xayr léegi nag euh, mu am mafhum yi diis lañu mooy ne. mafhum mooy li ñu wax sànq façon dégg dégg ni nga mën a am ci waxu nit mën nañ ko considérer ci dix mën nañ ko catégoriser ci dix cas mooy bi ci njëkk dane sit wastarit allim laqit sunya wa udda zarfayni wa hasran iria wala aria loolu la Ibn Ghazi rahmatullah alayhi wax pour de résumer ko noonu pour mu gën a neex a jàpp xam nga nit moom moo tax gars yi doon def dañuy jël ay kii jàpp ko seen kii concept yi wala ñuy def mathématique pour ko jël benn kii pour jàpp ko seen théorème yi seen euh, théorème yi waaw kay moom dane kon bu njëkk mooy mat wu mus ki fa ah ci kaw loolu Ah, bala ñoo àgg ci yooyu mooy mantuuk bala ñu cee ci mooy dafa am mantuuk yoo xamante ne ni par exemple wala pour bañ a nañ dugg ci mafhum mu gën a gaaw comme ci lañ nekk kon bii fii ñu wax noonu muy bu njëkk mooy mafhumu sifa mooy bi nga xam ne mafhum bi nga xam ne attribut la. nañu wax d'abord yonent bi sallallahu comme bi boroom xam-xam en général di joxe te moom la sëñ bi joxoon fii moo yonent bi sallallahu dane fii sa'imatil ghanami zaka dane ci jur yi nga xamante ne nii ñoom seenu dund du ko moom moo leen di dem moo leen di xont ci ay moyen boppam mais da leen a bàyyi par exemple ñuy wër ci àll bi di lekkee ci yooyu kooku bu ko fa at fekkee jur jooju mu ne jur gi mel noonu nga xam ne attribué mooy lan mooy ne moom ci li ndox mi yàlla wàccee ñax meeg yooyu lay lekk mu ne bu mel noonu azaka war na ci léegi nag yow nga dégg ci lan mooy dañ ciy dégg ne kon ah kon kon man jur bi nga xamante ni man maa ko yaral sama bopp di ko utal lu mu lekk di ko jox lu mu naan ci samay moyen bopp asaka waru ndax lan attribut bi di aloon fële dañ na fii mooy boo ko kiiwee rek day deñ mooy contraire u léegi nag pour pour mu gën a leer waaw fële man dama xamul ndax xale yu ñu koy ji ndax boo waxee boo waxee moom lañ koy ji ndax boo waxee moo waxee xale yi lañ koy ji. ñaar ñaari xeetu mag ñoo ci am na ñoo xam ne dañuy wax lu dul am ñoo xam ne dañuy jël kër gi sax ko ci génn pour wax ñaari yëpp am na. waaw waaw léegi ci kaw loolu mooy exemple boo xamante ni day day terre à terre ma nee taxawal ci bunt bi taxawal ci bunt bi nit koo gis mu ñuul njool sol lu weex rek nag ma ko woowal <laughs> loolu yow lan nga ciy dégge boo gisee ku ñuul gàtt sol lu weex looy de loolu mooy di gën a leer loolu mooy mafhum yow li ngeen ci dégg loolu mooy mafhumu sifa mooy attribué léegi bi ci des mooy mafhumu shart mooy mooy ne comme bi yonente sallallahu alayhi wasallam ne yàlla laa yaqbalu llaahu salaata ahadikum idaa ahdatha hatta yatawadda sallallahu alayhi mu ne yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee feek jàppul feek jàppul nag cela veut dire que bu dee ki nga xam ne daa war a sangu set cela mu moom il faut mu sangu set ndax njàpp mu ndaw mi kooku buñ ko waxee bële da cee duggaale dañ ko ciy di mooy da ciy duggaale loolu mooy lan condition bi mooy lan mooy pour yàlla nangu sa julli mooy yow dañ ciy déggee ne kon képp ku fi julli te jàppoo yàlla du ko amoo du ko sax xool mooy julli doo xamante ne njàpp amul yàlla du ko nangu loolu mooy condition bi beneen affaire ah loolu mooy condition mu def illa mafhumul illa mooy bi nga nii. cause la mooy cause mooy tax yow li ngay dégg ci li may wax cause la ma mafhumul la par exemple bu yàlla saa salaam ne joxal kii laaj ndax aajo ju mu am mooy kii kii waan par exemple na ko sarax mais ci kaw aajo ju mu am mooy tax nga sarax ko loolu mooy lan mooy cause bi tax ma koy sarax mooy bu dee dafa am aajo léegi lu ma ciy déggee bu ñëwee di yàlla bu benn waay ne teel ma dix teel ma dix euros yi bu ku ñëw ku ñëw rek te am soxlaay soxla soxla ju tax ñu naan soxla nang ma ko joxal benn waay ñëw di yalwaan ma laaj ko mu ne moom way moom daa bëggoon lu mu jënd cigarette ma naan yow de toute façon kii soxla diine tax muy wax yow sa soxla baaxul demal du ma la jox ndax lan amul aajo ku ñëw tamit ne jox ma ko ndax ndax ndax ndax damaa bëgg nga jox ma ko damaa du ma la ko jox ndax lan cause bi mooy lan cause biñ la jox biñ la tegaloon mooy ne bu amee aajo mooy ku ñëw nag ne ma eh te ba léegi lekku ma benn kebaab laa bëgg jënd te lii lay jar kooku mën naa ah kon yow mii lañ waxoon am. léegi li ma ciy dégg mooy ki ma ne ma jox ko ndax aajoo ma tax ku ñëw amoo aajo du ma la jox bi ñu des mooy mafhumul laqab mafhumul laqab nag. mooy boo xamante ne nii soit tour la boobu moom moo moom presque mooy bi gën a faible ci mafhum bi après bu ñu waxee mafhum yi dinañ wax cas yi nga xamante ne nii mafhum kenn du ko jëfe ndax loolu insha allah mafhumul laqab mooy kon bu ma nee xam bu yàlla ne muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam muhammad de yonent bi yàlla la sallallahu alayhi wasallam yow xam nga man nga cee déggee ne ah Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi yàlla kon ñu ci des kon du ñu yonent yàlla loolu boo ko ci déggee yow da ngay nekk bu dee da nga koo gëm mooy ne moo tax mafhum boobu mooy bi dina doyat moom la dina ñàkkal kii waaw mooy boobu mooy exactement bi bi bi sooy wax sax ko waaw kay loolu la kay mooy bi ñu wax sax bi bu ma nee wóolu naa monsieur président docteur Dramé man manoo cee dégg ne manoo cee dégg ne ci ci des wóorul ndax loolu mooy bi dina faible sax ci mafhum léegi nag mu des istisna mooy et mooy bi nga xam ne exception la mooy li naan excepté ah bu ma nee laa ilaha illallah amul benn buur ku dul yàlla yow loo ciy dégg buñ la nee jës yàlla la da nga naan kon jës du yàlla buñ la nee laata yàlla la da nga kon yàlla moom du du yàlla ndax dañu ne amul benn buur bu dul yàlla kon li ma ciy dégg mooy lépp luñ ma ne yàlla la rek kooku du yàlla ko mu ne waxut da mooy sa mooy mafhumul adab te boobu moo concerné woon xadiisu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mooy bi nga xamante ni compte la comme bu alxuraan ne waa ji nga xamante ni dafa njaaloo njaalookat bu jigéen bi bu góor bi dóor leen téeméeri yaa mooy nan laa ciy dégg bu ma dóoree quatre-vingt-dix-neuf matul bu ma dóoree deux cent cent deux damaa tooñ mooy ne cent la ñu wax cent la wax la cent la manoo cee yokk manoo ci wàññi boobu leer bi ci muy zarfu zamaan ak zarfu makaan mooy mafhum boo xamante ne ni zarfu zamaan mooy affaire bi lieu bi la mooy circonstance de lieu ak de la de lieu mooy bu buy yàlla dene wa hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila ak aj néeg bi néeg bi yëpp xam nañ ne lool al boobu Makka tax ñuy wax Kaaba gaa tax ñuy wax mu ne moom farataal na ci jaam yam jaamam yi julli bi ki ko man nga aj néegam boobu benn yoon la ko def mooy moo nekk obligatoire ci ku ko man léegi man lu ma ciy dégg manuma des Touba wala wala feneen naan man fii laay loolu manoo ko wax ndax yow dañ ne la fii la mooy de lieu la buñ la boo fi demee feneen même bu dee da ngaa dem sax nga tabax ab kaaba boobu bu nuyoog moom solal ko comme ni ñu koy solal yëpp def benn montagne fee naan safa marwa yooyu yëpp après yow nga dem di daw dañ naan la yow amoo aj ndax yow waxuñu fii nga def yow lii pour jouer film nga dina niroo waaw dañ koy monter pour fii wa dañ naan la yow Makka lañ la wax nga nekk sa rukk kon bokkoo hmm. mooy ko damay dégg ci loolu nag bu ma ko defee feneen bu baax léegi nag mu def beneen muy circonstance de temps mooy ne euh, par exemple koor weeru koor xam nga weeru koor dañoo xam ne ramadan la mooy weer boobu manu nekk nag mois d'été et euh, euh, juillet am ma ne ah, kon xam nga gars yi lu ñuy defam non nañ bàyyi bu février ndax février ginnaaw bi bi affaire bi six heures de temps wala cinq rek la journée bi di durer comme que dafa tàng duñu ko man nañu bàyyi ba boobu dañ naan la boo ko defee amoo amoo koor ndax lan yow temps biñ la wax dafa mooy ne dañ na ne weeru koor dafa précis mënoo ko def en dehors kooku léegi loolu mu des xasa mooy ne li nga xam ne dañ ko tënk comme bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu bu kii yàlla ne innama anta munzir yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoo lu dul kuy xuppaate xuppaate kat wala kuy waaraate boobu ah, yow man nga ne ah moo tax boobu tamit après bu ñuy wax ci kii boobu dëgërul noonu dafa am waaw kay mooy boobu boobu am na boo xamante ni mooy bi nga xam ne dafa général boobu nag moom day am doole par exemple innamal na ikhwa bu yàlla ne jullit ñi dongu dongu dongu ñooy ay mbokk yow dañ ciy dégg ne manoo fee waane naan damaa am beneen mbokk bu dul jullit boo ko waxee it yàlla considéré wul boobu boobu day am doole mais dule par exemple bi nga xoon boobu du am waaw kay inna inna diina waaw indallah islam dëgg dëgg benn diine rek moom la yàlla considéré fi moom fa yàlla benn diine rek la yàlla considéré muy l'islam kon yow dañ ciy dégg ne boo fi ñëwee naan ma ay animu animu animisme nag yooyu di diine yàlla xamu ko mooy ne taa xamu ko xamul ne am nañ mais mooy da leen a comme diine caaxaan rek leen di considéré ak leneen léegi mu def raaya mooy dernier bi euh, mafhumul raaya mooy loo xamante ne nii par exemple dañu naan comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne inna bilal inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum mu ne bilal de mu saxaaba yi la ko doon wax ci koor lañ nekkoon période koor mu Bilaal radiyallahu ta'ala anhu moom day noddu buy noddu guddi bi dafay ne ba léegi kon nag lekk leen mooy xëdd leen wasrabu naan leen tamit lekk leen xëdd leen xatta ba keroog jusqu'à ce Ibnu Umm Maktum radiyallahu ta'ala anhu noddu mooy lan mooy ne kon man lan laay jóge ko mooy bu noo dee bu nee allah rek àll bi rek bu ñu ko déggee ma lekk mooy yow da nga doon dégg sa koor yàqu na waaw sa koor a yàqu ndax yonentu saa sal loolu la mooy ne lekk leen naan leen ba fële nodd mooy dane ndax ñaari nodd la mooy fajar bi laal mooy njëkk a nodd radiyallahu ta'ala anhu day nodd day yéeg ci kaw kii bi benn këru benn femme bu nekk bu dëkkoon côté ci sakkaloog yeneen jàkkaayam saa solo dafa rëb ci kawam ca kaw foofu lu doon nodde bu noddee ba pare après mu ne nag boobu comme ci beneen kii bi beneen euh, hadis bi beneen noddu wa pour lan la pour mu yee ki doon nelaw ngir lan mu gaaw jóg pour waajal xëdd bu dee dee xëdd wala tamit bu dee xëddul mu jóg waajal julli waaye tamit ngir ki nga xam ne da ko fekk muy naafila mu gaaw witar ndax fajar gaa ngi ñëw kon mooy foofu mën ngaa lekk mais mu ne nag bu bu bu Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu ta'ala noddee arrêté leen loolu lu ma ci dégg bu commencé allahu bi ab yi bu njëkk bi rek yow nga naan xaaral ba continuer lekk après bala moo pare <laughs> waaw <laughs> mooy ne yow sa koor yàqu loolu mooy mooy raaya mooy ne fii la yem léegi nag yow yaa ciy dégg ne après li boo lekkee après yow da ngaa dog mooy xëddutoo avant muy ñëw xëdd la tuddoon après bu ñëw après bu mooy bu dee nag tay jii tay xam nga loolu mën nga ne non ñun amatuñ bi daal amatuñ ci dañ naan la radiyallahu anhu wax nga dëgg mais mooy heure yi ñu considéré waxuma heure yi nekk ci calendrier yi mosquée yi distribué ah heure yi normal yi bu jotee pour ki nga xam ne day tëdd moom mu bàyyi naan xaaral des na cinq minutes après cinq minutes après kii bi heure bi wala une minute mooy yow da nga doon dégg yow loolu mooy raaya léegi nag mu des benn affaire euh, mooy te <laughs> ginnaaw bana lay xumbal foofu léegi léegi kon mu des la mu des kon yi nga xamante ne nii mooy tax mafhum kenn du ko bàyyi duñ ko jox waa par exemple ndax waa balaa loolu euh, insha allah dama ko fàtte woon mooy ne mafhum ndax mafhumul muwafaqa bi ñu waxoon boobu Euh, jumhuurul ulamaa muy xanafiya yi xanaa yeeg la yeeg shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom d'accord nañ mais moom preuve la mooy man mooy mafhumul muwaafaqa boobu mooy man li ma dégg ci li muy wax waa ji li mu wax soit dafa wax loo xamante ne nii exemple bu euh, alxuraan ne say waajur bu leen wax uuf bu leen wax uuf mooy lan mooy moo nekk euh, bu leen wax ut mooy ne kon yow amoo droit wax leen lu dina raw ut lu raw ut mooy lan mooy nga gëdd leen par exemple yow kii ne ne bul wax uuf nga naan da ngay gëdd xam nga uuf moom mooy booy tàmbali rek uuf ñu wax la rek nga sànni loxo loolu lañ la tere mooy kon yow yaa ciy dégg ne ah uuf kat moom non gëdd ko dina a gaaw kon comme que li gën a tuuti lañ lañ tere kon mooy li ci kaw dañ koo tere tamit mooy mooy gëdd mooy dóor mooy xas mooy leneen bul ngàdd bul nekk bul bul kii yooyu yëpp dañ koo tere kon beneen bi mooy bu alxuraan ne ku def lu toll ni lu gën a tuuti atum wala lu toll ni atum lu tuuti ba toll noonu ci lu baax di nga ko gis yow da xam ne kon ku def ku def lan lu toll nit bëy wala montagne da nga koy gis bu dee yow dañ ne la de toute façon fii fii ah waa bu la nee waa ji bu la nee gis nga yow yaa fi gën dëgër boobu benn benn benn benn waaye bu ñëwee fekk ay xale ne ko yow xale yëpp yaa fi gën dëgër boobu gis nga nag damay dugg ci néeg bi sama lii sama saag bii ma fi teg sa ngelaw bu ko cofee dama lay rey maa ngi dem nag di ñëwaat xam nga xale bi moom du ne non waa ji ngelaw la wax ah. man léegi man naa dem ubbi ko jël li ci nekk xam nga du ko wax ndax lan ndax ubbi boo gën a garaaw ngelaw loolu mooy loolu mooy lan mooy man mooy mooy mafu mooy mafu bi nga xamante ni al awlaw yi mooy moo gën yey mooy lii ciy ndégge moo gën moo gën a ëpp doole moom li ñu wax wax nañ leen ne yooyu kon ndax boobu euh, dama ko fàtte mooy ki euh, ñële ñële euh, zahiri yi rahmatullah alayhi ñoom ñoom ñoo considéré wul affaire bi sauf que ndax ñoom dañ ne affaire bi moo xiyaasu niroo rek mooy raisonnement de raisonnement par analogie dañ ne benn la tey ñoom lool ànduñ léegi sauf que nag ñu ne woon ñi d'accord woon foofu mooy ñeenti mazhab yi ñoo xam ne d'accord nañ ne ne loolu lay la ndax ndax ndax ndax daahiree yi dañ ne de toute façon loolu ñun duñ ci d'accord ndax qiyaas la ñu ne leen lu tax mu ne même même même imaamu Shafi'i rahmatullah moom qiyaasul jal yi la ko wóor mooy ne qiyaas bi nga xamante moo gën a feeñ loolu mooy wane ne comme ñun duñu ko utiliser mais ñu ñëw ci mafhum bi ndax waxoon nañ ñooy diisu léegi mu des kan moo ne mafhum lay la ak kan moo ne du lay mooy Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom moom dañ na mafhum non mafhumul muxaalafa non ñun d'accord ñu ci bopp d'accord nañ nag ci mafhumul muwaafaqa mooy comme bi ñu waxoon sànq bu ko sa ngelaw laalee boobu ñoom nee nañ d'accord nañ mais nag tanta bi ñu d'accord mooy bi nga xamante ne ni contraire bi nga ciy dégg ndax ñoom ñu ne par exemple bu doon loolu la bu doon loolu yéen ñi ngeen wax loolu bi alxuraan ne yéen bu leen bu leen forcer bu leen forcer mooy ne euh, soit tuteur yi ku jigéen ki wala ay baayam wala ñooñu bu leen forcer seen doom yu jigéen ñi ñu ragal yàlla yi euh, ci prostitution bu dee dañoo bëgg fegewu dañu fa euh, sangewu boobu dañoo bëgg sangewu mooy dañu bëgg protéger seen bopp bu leen leen forcer ñoom ñu ne yéen bu dee da ngeen a bëgg a wax ne li ngay dégg ci contraire bi lay la kon yow foofu ñoom dañ ciy dégg la kon danga naan kon bu dee ñoom la neex seen choix la garaawul te loolu moom ñépp xam nañ ne du loolu ñoom loolu la ñu mais ñi ci des muy maalikee yeeg saafee yeeg xanaa bi lay ñoom dañu ne noo affaire bi lay la sauf ko nag du yépp la ñuy layoo léegi nag ci kaw foofu lañuy ñuy ñëwee nag lan moo yan koon ci lan mooy tax ba duñu fa duñu jox benn considération mafhum mooy bu njëkk mooy il faut mafhum bi mooy li waxoon sànq yi nga xam ne li ma wax li ngay dégg ci ginnaaw il faut mu bañ a contradictoire ak mantu mooy li waxoon sànq li ma wax mu leer bu dee yow li nga ci dégg day ñëw pour dàq loolu dañ naan la kon nag boobu mooy par exemple comme xadiis yi nekkoon yeneen bi saa salaam dane oh, oh. kii innal ma'a tahurun laa yunajjisuhu shay ndox de dafa laab tay laabalaate te dara du ko sobeel xam nga loolu moo ko wax mu leer loolu dafa leer mu ñëwaat ci beneen xadiis mooy dernier bi bi bi biñ gis ci ensemble bi bu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala mu ne ila kaana al-ma'u qullatayn la yahmilu al-khabath bu dee ndox dafa mat environ cent soixante litres du yenu sobe xam nga loolu xullatay ni man mag wuñu ah bu ma nee par exemple mooy lu ñuy konte la mag wu mu léegi nag dafa bokk yi nga xam ne day tax mafhum du baax mooy bu dee dafa contradictoire ak wax wax ju leer ji ki ñuy wax wax comme yonent saa saam daneen ndox dafa laab tey laabalaate dara du ko sobee lool moo ko wax mu leer yéen nag tanta wala Maliki yi bokk na ci li ñu waxoon Hanafi yi non Shafi yi ak Hanabila laa rahmatullah ñoom nga xam ne ñoo doon sukkandikoo ci xadiis boobu ñu ne leen yéen li ngeen wax ginnaaw bi ñu leen waxee sax ci affaire xadiis beeg problème yi ci am da même buñ d'accord léegi beneen dafa am beneen beneen problème usul bu tax seen xadiis bi ñun li ñu wax dina dëgër li ngeen wax ndax waxoon nañ côté boobu Shafi yeeg Maliki yi ñoo ci gënoon a lay wax mu jigi mais mujj bi li leen maalikee mujjee jox comme argument bi ñu naan moo lay mettre nag nga toog mooy bii dañ leen ne woon ah yéen li ngeen wax yéen da ngeen koo dégg ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais yonente bi sallallahu waxul mukk ne léegi di ñu suuf par exemple ndox comme bu matee cent soixante mille moom dara rek du du du du du du du sobewu tant que yéen nag yéen a ci dégg ne kon bu matee cent cinquante cent fii wàcc day sobewu loolu yéen ko ci dégg mais waxu ko kon euh, clairement explicitement waxu te nag li mu wax explicitement biñ ko fi bàyyi di ci ci di dégg ci loo xam ne ay sous-entendu la kon loolu mooy premier bi mooy soo bañ a contradictoire bi ñu wax mu leer nañ deuxième bi mooy il faut waa ji koy wax mu bañ a nekk mafhum bi bañ a nekk ci li nga xam ne waa ji da koo wax ngir pousser nit ñi ci jëf lu baax wala sori leen ci jëf yu baaxul comme bu yeneen di sallallahu alayhi wasallam ne ay man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut képp ku ragal képp koo xam ne dafa ragal dafa gëm yàlla te tamit gën na yawmal xiyaam dina am te bu amee mooy dañuy day rendre compte ku gëm loolu na wax lu baax bu dee bu ñëwee bay ubbi làmmiñam ma ko wax ci lu baax wala mu tëj yow maroo cee dégg ne ah voilà man léegi comme que àgguma dara jaay gëm yàlla wala gëmuma yàlla wala ci jëmul yàlla moom lu ko neex wax kenn waxu ko loolu mooy yow mënoo ko ci dégg kon bu dee mag nit mu mel noonu boobu kenn du ko considérer loolu day lu mel noonu day yàq mafhum mu res beneen beneen bi mooy lan mooy ki nga xam ne day wax da cee soxla da ci da ci jublu lu bari par exemple bu bu bu yàlla ne yonent saa salaam gis nga naafiq yii moo xam nga nga nga nga nga ñaanal leen jéggal mooy nga jéggalul leen yàlla wala nga ñàkk leen jéggalul yàlla même boo leen jéggaluloon yàlla soixante-dix fois it yàlla du leen jéggal cela ne veut pas dire que yàlla lim jublu foofu mooy léegi yonent saa salaam day day léegi day commencer di compter. yàlla yàlla nga ba ba mat soixante-dix après mu ne fii la wax léegi bu yokkoo kon da koy jéggal déedéet mooy loolu mënoo ko ci dégg mooy par exemple waa ji ñëwoon naan ma sawaay doo ma doo ma defaral sama kii ma ne ko sawaay dara laa la defarul damal sa mu wax wax ma ne ko gis nga boo ñëwoon wax ma ko milliard fois yit wala deux mille fois yit du ma la ko defal moom du ci dégg ne ah deux mille la wax léegi naa compter naa wax ba deux mille après bu dee deux mille un moom oh. léegi dina def déedéet yow mënoo ko ci dégg ndax lan li ma ci jublu mooy lu bari mooy ne boo fi defoon mille fois it du ma la ko defal loolu manuma cee dégg naan bu dee mille benn nag wala mille ñaar day baax day def léegi mu des beneen kon ñettango ñu tax mafhum du baax wax nañ euh, mu contradictoire ak mantu wala bi ñu waxoon bi ñu waxoon deuxième bi euh, mooy mu bañ a mu mu mu bañ a nekk loo xamante ne nii par exemple waa ji da ci pour xupp génne nit ku baax euh, pousser nit ngay def lu baax wala déet comme yu mel noonu ak tamit bi ñu wax sànq mooy waaw nga soxla ci mooy waa ji jublu ci lu bari beneen bi mooy mooy bu dee bu dee bu dee raaya mooy kii waaw mooy xaalib waaw kay boobu laa fàttoon mooy na mooy ne bu dee li ëpp luy xew fii la nii lay deme kaa yi xew yëpp nii mooy exemple bi Hanafi yi par exemple joxe woon ne ñoom fa lañ ak yeneen yi tax ñoom bu ñu jëfe mafhum bañ naan leen yéen seen loolu noonu ngeen wax d'accord nañoo génna ah. mm-hmm. li ngeen ne ndax yéen li ngeen dégg foofu yàlla da Euh, bu leen forcer seen jigéen ñu ñu baax ni ñuy prostitué bu dee dañoo bëgg a protéger seen bopp ñoom ñu ne kon bu doon loolu lay la kon dañ ciy dégg ne bu dee bi nga xam ne jigéen bi nga xam ne da koy def mu neex ko kon dara new ci dañ naan leen waa ñun dégg li ngeen wax wax nañ wax nañ dégg beneen exemple tamit mooy bu yàlla ne yéen jullit yéen wuyu leen yàlla mooy bu leen yàlla ak yonentu saa salaam woowee pour li nga xamante woo leen ci li leen bi ñuy dundal seen ruux di leen dundal na ngeen wuyu yow mënoo fee dégg ne kon yonentu saa salaam ak yàlla mën na ñoo woo ci loo xam ne di dundal lool lool lool lool kenn du ko bàyyi xel ndax lan ndax yàlla ak yonentu saa salaam léegi mooy ñu ñëw ci bu xanaf yi mooy li ñu waxoon pour euh, affaire prostitution bi léegi ñoom dañ naan leen ñun d'accord lañ ndax ñun boobu sax bokk na ci yi nga xamante ni bu amee du ñu bàyyi xel mafhum mooy lan ndax li ëpp jigéen ñi ñu ëpp ñuy gis ñuy prostitution ñuy def prostitution yëpp dañ leen cee forcé boo demee fii fii fi koy defee laaj leen interview du journaliste yi def lan la ñuy wax dañ mooy day am ñu nekk ci ginnaaw waaw kay di leen ko defloo après ñu jël xaalis bi di leen fay di leen liggéey liggéeyloo xam nga loolu la ñuy wax kon mooy ñu bari ci ñoom neexu leen comme que nag texte bi mooy li règle bi wax rek an nafsu ida xaraja maxraja al ghalib la mafhuma la mooy ne texte bu génnee génn mu mel noonu mooy bu dee dafa ñëw di wax ci li ëpp li xew yow mënul cee dégg le contraire mooy ne comme que ñëpp dañ leen di forcer moo tax yàlla waxe noonu mais cela ne veut pas dire que ñeneen ñi bu leen neexee man nañu koo def ci gàttal loolu mooy mooy yi nga xamante ne ni am na yeneen mais man nañu yem ci yooyu yu yoo xam ne bu amee day tax mafhum bu am doole mafhumul laxab tamit waxoon nañu sànq li tax mooy ne ndax boo waxee loolu yow da ngay nekk yéefa boo gëmee ni yàlla bu nee yonente bi sallallahu alayhi wasallam euh, Muhammad da yonentam yonente la mënoo ci dégg le contraire que ne Muusa alayhi salaam du yonent loolu mënoo ko ci dégg léegi nag mu def dernier bi xam naa insha allah ko bu ko defee mu jeex mooy xam naa sax dañ koy gàttal ndax léegi julli de cinquante la waaw te sëñ bi war nañoo war nañoo waaw insha allah waaw léegi euh, mooy ne léegi mooy dernier bi six heures waaw su ne moom xumb na di du xale yi kese xale yi ci lan léegi euh, dernier bi dernier bi mooy jëfi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lan ndax ci xadiis bi lañu gisoon ne ci taxriij bi waxoon nañ leen li taxoon tamit taxriij am solo mooy ne lii boo ñëwoon ci xadiis bi yenn góor dem doo ko gis mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dane da koo romb da koo romb muy muy jàpp ci teenu Budaa mooy lool jàpp jëf la léegi nag kon c'est normal ñu poser wu question léeg-léegi jëf Yonent bi boobu dañ naan la jëf yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën nañ ko euh, diviser ci six waaw ñu bàyyi day parce que euh, waaw waaw waaw kon insha allah mën nañu dem foofu xam naa c'est vrai que yi ndax usul la moo tax ndax bu doon leneen ndax c'est vrai que day day day tàngal bopp mais inshallah bu beneen yoon ñu àggale ko sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi